audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi wala aalihi wa saxbihi wa man wala amma baadu fa yaquulu alsheikhu abulmahamidi alsheikhu ahmadulxadim <coughs> alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci ma faraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi albaabu thaalith fi aladabi walfadaa'il wa minhu afwu almari amman zalama wa mithluhu itaa'uhu man harama mu ne wa minhu bokk na ci teggin yi nga xam ne ñooyu feeñ yi ba léegi ñun ñu ngi woon ci di septième bi lañ gisoon moo doon istizan moom lañ gisoon bii wees mu ne wa minu bokk na ci teggi ni afuwul mar i jéggalu cam si waaw am man zalama jéggal képp koo xam ne daf ko tooñ waaw yii yépp ay sunna la yii yépp voilà fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum be wala in sabartum la huwa xayrun lis suñu borom nee na bu ñu leen defee lu dum noonu ngeen ñëw bay fayu na ngeen fayu lu mel ni lañ leen def waaye de bu ngeen muñee te jéggale ah loolu de moo gën ngir waji woy ngëm yàlla ya kon nag mu ngi noonu bokk na ci teggi nii nga am yow yaatu dënn di jéggal almar i cam si di jéggal am man zalama nga xam ne moo ko tooñ def ko lu dul noonu waaw waaw wa mithluhu moo tax sayyidna siddiq aay yi ñu doon wax suuratu nuur foofu ba nga xam ne ci la gaa yi tuumaloon sayyidatu Aïsha ci xaadisatul ifk bi nga xamante ne nii ci la euh, Safwaan non non maanaam Safwaan euh, Mistah ibn Utha Mistah Mistah voilà <coughs> ma yaayam doon wax Ta'isa Mistah <laughs> radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ci la te si Siddiq moo ko yoroon doon ko defal lépp jógoon Makka ñëw Medinatul Munawwara ak yaayam ak yëpp ala saakini afdalu salaatu wasalaam ñu gàddaay si <coughs> bañ tuumaale Sayyidatu Aisha affaire njaaloog yooyu bay suñu borom wàcce laayee ca suuratu nuur daal di koy seetal Sayyidina Abu Bakar ne ah kon daal Mistah mi nga xam ne moo doon eh, publier affaire di ko wax fu ne di ko tas kooku moom dagg naa li ma doon def ci moom suñu boroom ne déet wala yatali ulil fadli minkum wasaati an yutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah walyaafu walyasfaxu wala tuxibuuna an yaxfira allahu lakum wallahu gafurun rahim suñu boroom ne walaa yàttal bu mu waartati ulul fadli dafa waatoon moom si Siddiq na kii moom arrêté naa xéewal yi ma ko doon defal mu ne bu mu waat ulul fadli boroom gëneel lii ni ma sottil ay waamey xéewal minkum ci yéen wa saati dama yaatalal leen li nga xam ne mooy seen amaman yuutoo bu ñu waatati ne dootuñu jox ulil qurba way jege ñaale yi wal masakini ak way masakina ak way ñàkk ñi kom ñoom mista wal muhajirin te moom day yëpp mbokk Sayyidina Abu Bakar la woon miskin la woon te muhajiru la bokkoon dafa gàddaa yoom zaada allahu sharafa ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fi sabilillah nga xam dañoo gàddaa ci yoonu yàlla mu ne ñooñ fal yaafu walla wal yaafu naay waaye borom mi ma joxo ngéeneel def leen yooyu nañu jéggale wal nañu jéggale nañu baale wal yasfahu te nañuy jéllale di di may seenu njéggal tey jéllale jéggale ko jéllale ala tuhibuna ah ndax ñoom bëgguñu an yaxfirallahu lakum ndax yéen bëggu ngeen bokk yéen ñëw ñee ndax bëggu ngeen borom bi daal di leen jéggal wallahu bu borom bi xafuurun aji jéggalaakoon la rahimun aji yaatu yér ma de ba yonente ma saa saa wax laay bi say na Abu Bakar ne ah kay man kay bëgg naa borom bi jéggal na mu daal di jël lu ëpp sax la mu ko doon jox di ko jox kon nag mu ngi noon bokk na kon ci li nga xam ne mooy teggi ni wa minhu afwul maryam man zalama mooy nit ki di jéggale ki nga xam ne moo ko tooñ wa mithluhu ak lu mel noonu i'ta'uhu muy jox man xaramaa ki nga xam ne daf koo xaj ki la xañ ne dara laa la dul defal yow boo amee ba man koo defal bul ne dëbbin yaa ma ko dëbbin tey laa la koy rukkin ah sawaay tey nga am problème de yow ba ma tollee ci soxla ma ñëw nga naj sama biir yow tey rek ngay xam wallaahi di nga xamante ne man nga ko amal loolu du dara déedéet déedéet defal ko lu gën loolu waaw inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaan wa itaa'i dhil qurba wa yanha 'anil fahshaa'i wal munkar voilà kon yow waa ji daf laa xañoon moom mu soxla man nga ko jox ko loolu tamit bokk na mooy dix-neuvième bi i'taa'u ak joxam man xaramaa ki nga xam ne daf koo xañ mu ne wasilatun li kulli shaxsin qata'a wal birru aydan fantabi wattabi'a vingtième bi ñaar fukkeel bi ci laadaa bi mu ne wasilatun bokk na ci laadaa bi di jokk li kulli shaxsin qataa waaw ci bépp cam bépp nit boo xam ne yow euh, daf laa dog waaw xam nga waxoon na ne woon silman qata'ak yow jokkul képp ku la dog ku la dog rek ne waa yow faaleetu la toppatoolu la dog na si relation moom yow bul toog naan man de bu ma ko njëkkee tudd ñàkk fayda déedéet yow njëkk la def la premier pas njëkk la jëf jéego buy jëm ci moom ndax iblis la boo ko defee ñàkk fayda sa mbokk yi tamit ci waa iblis ñi nga xam ne jikkooy iblis la iblis da di utiliser waaw ñu naan mook mook ñaar ñuy sëy yépp kenn ki bëgg a dellu keneen parents yi ne du ci dem te teguñu ko ci daraay sariya waaw parce que nee nañ dañoo wayew fase gi leen faseel gàcceel lañ leen waxoon nañ walla temps dul woon na loolu suñu boroom waxoon saxaaba boo ko yonent bi saa saam jàngalee waaye may waa ji soxna sërëm la ko may mu ñëw fase ko waa ji mer <laughs> ne way kii nga ma daal di koy ma daal di koy lalal afrashtuka soxla soxna defal la lépp amoo dara looy def nga ñëw fase ko quoi yow <laughs> tey nga dee de léegi nga ñëw naan ay naa la ko mayaat dara nga dul am tous doo ko am waaw suñu boroom ne hé fala a an yankihna azwajahunna idha taradaw baynahum bil ma'ruf indi wàcce laay boobu ca suuratul baqara bu leen dox seen digganteeg seen so seen ñooy jigéen ñi ñu delluwaat ci seen sëy yañ ne woon bu dee nag daal dinañuy gërëm ak seen ñoom ku nekk ci ñoom gërëm na ci njekk nekkaat saxaaba ba ne rëy rëy loolu de comme ñun ni ñuy nekk ci lu dul noonu ñu wax ñu ko ñu rëy bañ cee génn mu delloo war ko ne samaan waxtaan dégg ak topp waaw waaw di la jàppale naan bul dem ndaw si bëgg dellu ci sëy bi yaay ji ne ko boo fa delloo rek di nga xam xaritu yaay yee bi yow dégg naa sa doom di ñëw nag dox uniquement looloo ko indi ci kër gi leneen dégg naa sa doom di daan rek delluwaat ci diw ah Adja Ndogoy nag loolu de bu amee ma xam ne nag ah bu boobaa liñ la xame woon nekkatoo ko de mu ne moo <laughs> yow Adja sukkay koo koy wax <laughs> yaakaar yow xame nga ma ñàkk fayda boo ma ne ah man kay moo taxoon ma ne loolu de ni ma la xame de après jóg wax yàq ba pare naan waaw dama fee danaa jaaroon nii rek ne woon naa rombaale kooku seytaane buy taxawaalu la nam maam kese ngoo bu réegoo tasaari kër moo ko fi indi waaw waaw yow yonent saa saa ne jokkal ku la dog kii sax daa bëgg a dellu ndaw si ngeen ne ko du fi dellu teg ko rek ci seen xamiya fii lañ bokk ñun daal dinañ xam ne ñun <laughs> ma ne waxoo fi dara nga naan ma xeen yéen ñi aj tudd leen ajaa yu leen neex wala ajaratoo ki allah ji du tus waaw kon wasilatun jokkuli kulli shaxsin ci cam soo xam ne qataa daf laa dog waaw te yonent ba saa saa waxoon na lu leer waaw xadis bi nga xamante ne nii mu ngi Sahih imaamul Buxaari yi naka noonu sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad ak beneen ndongoom ndongoom bi Abu Daawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi solo nañu yonent bi alayhi salaatu salaam ne Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na laysa al-waasilu bil mukaafi walaakinna al-waasilu alladhi idhaa qata'at rahimahu wala quti'at rahimahu wasalaha waaw mu ne lay sal waasul gis nga waa ji nga xam ne moom day fayantoo bil mukaafi gis nga kiy jokk mbokk kiy jokk mbokk lay sal waasul kiy jokk mbokk bil mukaafi nekkul kiy fayantoo ah ki naan man moom mooy seetante bi yëpp li tax waa ji li ko seeti mooy kii da koy seeti mu koy seeti mu koy defali teraanga mu koy defali teraanga defu ko parce que non parce que ay fayantoo la ba ma amee ngénte daal ndawtal na ma man naa ko ndawtal waaw ba ma amee seet si na ma seetsi si naa ko yëgal na ma ma amee dëj man bu ma amee ma yëgal ko ba muy dem daal dina may yëgal man itam bu may dem naa ko yëgal mooy kooku en fait kooku day fayu bil fi mooy lañ ko defal moom lay matal rek fo yi mu ne nag kooku moom nekkul koy jokk kooku bu mu toog moom naan damay jokk sama bokk de mu ne waaye kiy jokku dëgg alwaasilu mooy ki nga xamante ne bu ñu dogee kala dog bu ñu dogee ak buumu njuróo mooy buumu mbokkoon moom mu daal di koy eh, eh, jokk voilà ki nga xam ne moom daf laa teg fee faaleetu la kooku sax ngay dem fexe yow lien boobu buum boobu dox seen diggante yow nga yeesal ko ala inna habbal mawaddati jaddiduha le borom xilaas eh, mooy Cheikh Al Hadji Malick waxoon ko nag ci xilaas voilà <laughs> radiyallahu ta'ala ala waa wii alaa yëgu ngeen ma yëgal leen gis nga buumu mbokkoo dee leen ko dee leen ko yeesal voilà dee leen ko yeesal ku la dog mooy silmal xataak ku la dog jokk ko loolu mooy fulla loolu mooy fayda waaye du naan man <laughs> sawaay man de këram sama tànk bii dootul tegootu këram man manul man kese may dem yenn li ñàkk fayda lay niru dama naan la ma ne Iblis la wax loolu nga la ñàkk fayda xanaa déggoo li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma yow li nga bëggoon li nga bëggoon moom muy def loolu du jokk boo ci deewe woon deewe woo ci jokk mbokk voilà laysa alwaasilu bil mukaafi kii fayantoo nekkul ne mooy jokk ah walakin alwaasil kii jokk mbokk alladi mooy ki nga xam ne ida qataat rahimu bu ñu dogee li nga xamante ne mooy buum mbokkoom mu xam ne problème am na diw tuddatu koog lii gën na koo dégg ak yooyu moom mu dem même bu dee tout le temps moom mooy dem ñeneen ñi dem lool du yoonam parce que daa jëflante wala ci mbindeef yàlla mi lay jëflanteel te yàlla moom muy jëflanteel moo ko jaaral ne nag ci mbindeef yi ngay jaar ngir jëflanteeg man ci lii borom bi kese lay gis ñëw nañoo ñëwuñoo ba mu ñëwee xaar na lu yàgg ak xaarul lu yàgg wala paas na paas bu cher ak yàgg na ci embouteillage yi yoonam newu ci moom day def li nga xamante ne moom la ko borom bi digal mooy ngeen daldi nekk nekk wa aatidal qurba joxal way jegeñaale yi xaq xaqam tal bokk na ci mooy bokk nga koy dog nga koy nga koy jokku moo tax suñu boroom yarom yeneentu way sa sam nee bi ñuy wàcc ar rahim mbokku do mbokkoo dane man damay ragal ñu dog ma ca arash la nekk voilà suñu boroom ne wàccal képp ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog la te mu ci saxiix yi voilà kon nag affaire bi loolu la ay fayantoo man daal sawaay man nekkatuma di fu ko woo ah. kooku ba ma ko ba li ma ko dégg yëpp ci du sax xelam woo ma ko woo naa numéro am ah, yow yow amoo fula nga naan ma lan di nga arrêté ne woo ko cent moom woowu la zéro sa yoon newul ci loolu bàyyi koog moom yow defal li la war deful li la war est-ce que ki deful li ko war tax na yow li la war nga ba ko est-ce que loolu xellu na parce que waa ji deful li ko war man léegi ma topp ko ci lool bi bañ a def man li ma war non man li ma war dama koy def jeex na kon wasilatun jox ko li kulli shaxsin ñeel bépp nit qataa boo xam ne daf laa dog wal birru ak di jëme lu baax di def lu baax aydan ba léegi ci say mbokk ak say dëkkaale fantabihi fantabih wattabia yeewul ci lii wattabia ta nga topp li ma la wax nii ci jokk ndax du lu yomb voilà ku la dog nga nga nga jokk ko ko du lu yomb kon nag yeewul te bañ a dégg wax yi ngay dégg nit ñi xamul dara nga xam ne même bu dee ne nee nañ sëriñ la buy waxe nii xamal ne lam daala ci loolu bu ko topp ta nga topp lii ma la wax man Bamba